moo di sama yaram ñun ñaar dañoo teqale ko ci zahir waaye ci maanaa bi benn la neena Muhammad toog na di ñaan ci biir bu ñu dëbbare ak xeewal bu ñu fees te fekk la muy ñaan yépp yàlla def ko ne wàññeekul nga tànn ko ndax teg naa ko ci loxo baay la nga soxla nga tànn ko ci loxo baay ñu ne ndax man man ci boppam maay wër ci kay la mu daan naan ci àdduna benn bi la jox ko baam mooy bu dul woon daf li nga xam ne li ma jaxasoo moom bañ koo feeñal kon ñu wàccee ko moo tax kon nee na Muhammad diina bi li mu ko sant dinaa ko sant sant ak comme ni ko yàlla war maa fekkee baax yàlla bi waaye rus na itam feeñee tam mbooloo kon mbooloo moo xam ne dootul tëj mu ne itam reer bi ñëpp reer itam defe na koy doxale foofu la mbir ma nekk loolu rek laa yàlla jàmbat yow Muhammad yow yaa ko samte noonu woon wormaal la itam dinaa ko samte noonu naa ko ko neneen noo xam ne noonu la jaar te kenn ku ci nekk dina def la la nekk boo dee itam am la la nga bëgg ci yàlla ñaan bi ñu ci ñaan nañ ñaanal julli ci Muhammad ñëpp naan nam ñaanal Muhammad ak ci saxaabaam fekk ñaan ba ñuy ñaan yàlla ci man la ko jox ku ci jaarul man pour ma ñaanal doo doo réussir waaye pour bàyyi nit ñi itam ñu yëkkati na nga ko doxale woon ci jaahir ma bàyyi leen ñu koy defee noonu itam mas na sama mbooloo itam la ñu defee ko noonu waaye ñaan bi kenn mënu ko jot ndax mu ngi fii ci man fii ci dafa mo Mouhamed Cissé mu ne sama raw du man bàyyi si raw da ci mukk di Madinatu Kaolack nee na ñaar boobu itam ku ko seet fa ko yàlla denc ñaar julli Mouhamed bi ñu wax ne boo ko toppee nga gis yàlla ne ne julli boobu ci man ci sama xol la ko yàlla denc ku jaarul ci man ma jox la ko nag nga jaar koo xam Mouhamed xam yàlla mu ne la boo geesoo boo yéene ci man da ngay defe ne man maa gën Mouhamed sama loxo la ko teg man maa joxe ndigal nee nañ ñaan bi yàlla dina gaaw a nangu mu ne am na ko yàlla du ko du nangu mukk tànk laaj ma ba xam na kooku war nañ ko ko joxam bi mu ne julli bi ñuy wax ci Muhammad itam yàlla kenn mënu julli ci Muhammad ne Muhammad yëg ko mbaa yàlla yëg ko ba d'accord ci ñu ne man da nga jaar ci man te loolu yàlla dafa jaar ci man ba laaj ma ndax julli boobu war nañ ko nangoom de topp Muhammad nee na day na màng waaye Muhammad sama xolay Muhammad kon ci ma topp man ci sama bopp waxuma la dangay texal kii texe feneen ndax man ci sama bopp li Muhammad yoroon mbootam ci boppam man maa ko yore kon topp bi ñuy topp Muhammad nee na topp mu mën naa ko gën ndax li Muhammad yore ka ko ko jox dama yi la mu yoroon lépp la mu la mu nëbbu di ko dindi par ndànk di ko jox Muhammad ma dem di muri loolu xam ko mu ne cofeelu Muhammad fa mu yóbboon ci texe nag nee na man maa xam courant bi ko yore ban la nee na yàlla bu bu fekkul woon ne dama ko rus dinaa ko ne mu baax mu xam ne bu feeñ te bu feeñee man maay man waaye comme que yàlla njëkk na ko feeñal keneen ci moom lay jëm nee na ma xam ne man maay moom waaye bu dul woon dinaa ko ko jindi comme ne ma ko waxee wan bu pare mu waat yonent bi itam te bu ñëwee man ñii lay doon mu ne Muhammad mu mbiram ni mu doon wooteeg ñaar la fekk kuy baax mu dimbali la ci ne la nang ci mu gën laa farlu mu farlu loola pour nga continuer ci loolu bu fekk kuy def lu bon bu ne la nang ko bàyyi ci zahir waaye man nag damay fekk nit mu mel na mu mel ne na ma sol ko la ma sol mu continuer ci la muy jëf te bu dee am ñaari texe yi Yeah. Muhammad leen nee sant ko moo tax yàlla tuddee ko Muhammad ndax dañoo woote mbéj di woote itam pour mbugal ñi nga xam ne dañuy weddi jaam bañ a jaamu yàlla wax rek la ñu te ñoom ba tax na dinaam na set te na li xam ne moo di man maa yore dictionnaire bi nga xam ne nag moo yore mbootu diine bi mu di al bi lañ namm ci dictionnaire bi léegi alquran bi ci boppam mboot bi ci boppam mu ngi sama loxo wax bi nag mu ngi fi waaye li yore alquran ba di daanu nit mu ne man maa ko yore. ñu ne sama sama alquran bi sama al sama wax la nee képp ku ma ko xamal. jaaju sax nga topp ci kaw mbir mi di ko jàng waaye ku ma ko xamal di xam lépp lu yore ci. ñaari mboot yëpp ko yor mbootu dina di ko xam di nga xam itam mbootu Muhammad fan la bàyyee ko waaye ñëpp ne leen alquran waxu yàlla la alquran waxu Muhammad la waaye leen nag la tey waxu alquran ak la tey waxu Muhammad dina man maa ko yore mun jiit baa nga fi man nee na moom sama sàng la ndax yàllaa ko kon yàllaa ko jëkk wormaal moo tax dinaa ko wormaal waaye itam ba muy xeex itam bokk na ci nga xam ne moo doon jox gën a mboot ba xam ne moo yore woon fitu gaayam mu ne man ca laa bokkoon mu ne julli Muhammad salaatu maa ngi koy ci yow waaye xaqa xadru bi ci boppam man maa ko mën a joxe. man mu xam ne maa ngi maa ngi maa yow. waaye julli ci yow mënul egg mu ngi ci diggante xaqa xadru bi te xaqa xadru bi mboot bi ci nekk man bàyyi man maa ko yore. kon nag ku lay ñaan itam te man yëngatuwuma itam boole ci sama xaqa xadru bi te ñaan mënul nam doom Muhammad am bu mu am nee nañ moo di sababu am dina bi waaye man tam sama sababu loolu moo taxawal dina islam bu ma neexoon dina bi ñu koy doxal ñu bàyyi ko doxale ko ñeneen ñoo xam ne jaam yi dinañ continuer comme nañ nekkoon di ko def te bu ëllëgee yàlla jël ñëpp dugal leen àjjana waaye am na ci ñoo xam ne Muhammad def àndoon nañu ak Muhammad naral la naral la waaye man maa leen xettali keroog mu ni saxaaba ya mu njëkk a formé ñu ne ñooy fukk yi mooy fukk yi mu waxoon ne ñoom ñooy dugg àjjana mu ni saxaaba yooyu bu dul woon teg yàlla na mu diisoog man mu ni seen karne kenn du ko signé dañuy wax seen dugg àjjana te balaa booba itam ñi ma soog ñoom laay dugal ba pare nag yàlla door a gis nag ne Muhammad ana ñan la woon dafa ma jaarale sama gaay ak Muhammad jaarale diina bi du benn bëgg bi ma bëgg sama bopp bëgg Muhammad la bëgg bi ma bëgg sama bopp bëgg Muhammad la ndax man la man ci sama bopp man la waaye nag bëgg bi ma bëgg sama bopp moo di bëgg Muhammad foofu nag am na lu mu fa bëgg wax sama bopp bëgg Muhammad la waaye man la boobu nag am na lu mu ci namm xaw ma nag lan la mu ne waaye mbooloo ma Muhammad jëre itam sama mbooloo itam ñoo leen di jiite saa ñu leen bàyyi rek ñu daanu nee na Muhammad moo di taaxa moom lañ ko tuddee waaye taaxa ba lañu mbootu taaxa ba man man bàyyi nee na itam moom lañu ne moom la ñu jegeel ci yàlla waaye duma ma ko dimbalewul woon itam du mën a jege yàlla ndax fa ma man maa ko gën a féete yàlla ndax muri naa la yàlla mu xam ko ba pare doole ñoom Muhammad te Muhammad di doon xaar ba yàlla jox ko waaye man dama dem muri la yàlla dencoon di ko nëbbu ma xam ko ba pare maa yàlla ñu bokk ci yëpp waaye nag tuddi nañu Muhammad ni mooy taax moo gën a jege yàlla waaye moo tax itam pour dimbali ko ak ñi ko yàlla feetali moo tax ma ànd moom rek di di may may rek topp gannaaw. nee na man sama la ma woon ak li Muhammad doon jublu du benn ndax mu xam ne di daan jublu pour li ko yàlla wax mu def loolu waaye man nag sama jubluwaay moo di jël jaam yépp won leen itam ñu naan kaasu yàlla yi ba léegi nag loolu laay liggéey. mu ne man maay jëm Muhammad mun man maay melokaanu Muhammad waaye feeñal ko ñaari Muhammad am te benn rek moo war a feeñ ci àdduna loolu laay bañ nag ma ma jël sama dëkk. ma jël melokaanu keneen nag melo wa ko boo xam ne sama melokaanu bopp la waaye bopp melokaanu mbootu melokaanu Muhammad mu man ma denc jikkoom ak jëmmam yëpp mu ngeeg man ma denc saa yu ma neexee ma wane ko nag waaye nag dama ko nëbb rek yor sama melokaan mu ne itam ñëpp ñaan nañu bu ñuy ñaan ne Muhammad waaye dañuy ñaan ne Muhammad Muhammad ci man la koy jële kon bu ñu xamoon loolu itam daañu ñëw ci man fii di ko fi jële bi pare sax Mouhamad di leen si fekk si itam di leen yokkal la ne woon leen Muhammad ba ñu geesoo ne jàkk dañu defee ne man maay Muhammad ndax la moo Muhammad yoon dama ko nangu boole kook la ma yor ma ëppati Muhammad ñu geesu ne ma jàkk ne yow yaay Muhammad ma ne leen mooy ki ma leen woon ñu geesu gis Muhammad geesuwaat yem ci man maay Muhammad Muhammad di man waaye bu ñu woon yormaal Muhammad keroog daan nangu la ñu yoroon ba pare itam boole kook nag gaayu Muhammad yi waaye rus Muhammad a ma bàyyi leen ko ne waaye nag ba ñu tiitee ba xam ne na ñuy def jaaduwul nag nee na man ñoom ñëpp ma sama sant leen nag gis loolu seen xol yi ne leen bu leen jaaxle waaw ne xal waaw li ngeen doon woote yëpp nag mboot baa ngi Muhammad da mu ngi ci jaar waaye mboot bi ñu li ngeen doon woote yéen diine yëpp ñaa mu ne ko ci sama loxo la ko yàlla duñ jaaral waaw waaye nag jamono bi ci boppam benn rek la te man maa yor man maa ko yore waaye nag bëgguma ko feeñal waaye rus naa rus naa leen Muhammad moo tax def ma leen li ma leen def <laughs> mu ne ñoom ñépp ba ñu demee nag ka doxoon seen digganteeg Mouhamad man la man maa doonoon xaalis ba ndax Mouhamad la nga xam ni moo ko yore mooy man mu ne ba mu demee bi mu war a naan itam ma ba naan ci boromam itam mu ne dama naan bi pare moom laa ko jox moom Muhammad mu naan ko yi temps mu cay mandi yi temps du ca mandi waaye saa yu demee bi mandi teem res bi xaw a ragal itam mu ne man maa doon tak man maa ko doon tappa tappal dënam fit ba doot gën gën di yokku mais ba mu temps mu nga xam ne Muhammad di daan ragal nag ngir na yonente ya daan def mais bu dul woon rus Muhammad ak rus yàlla ni ko ormaale keroog ma naa leen alab ñoom ñëpp nit ki yàlla ki xam yàlla danga warul ragal itam nañu julli nañu julli ci yonente yi ndax julli bi ñuy julli ci moom yàllaa ko digle ci alquran waaye la ñuy julli ci yonente bi de ndax yàlla nangu ko ne na man maa ko yore ku jaarul ci man yàlla du nangu la ngay julli ci yonente yi waaye nag naa leen bàyyi ànd ak ñoom rek te xam ne mbir maa ngi ci man ku ko xam-xam ko man sama tëddanga mooy tëddanga Muhammad la ñëppay wuti ci Muhammad ne na man maa yore mboot may joxe loolu nee na ku ko xamoon nag doo ga nee na li ma la waxoon kaw mu ne ku xam mbir ma fa mu nekk doo gaawtu doo jiiroo waaw waaye man maa yore mbir mi nag waaye man maa ngi toog fii nag bugguma feeñal sama bopp naka laa toll nee na kon Muhammad dootuñu Muhammad dina feeñ julli gi gaa yi julli ci yonente bi yàlla yàlla mënu ko nangu tànk sama làmmiñ dugg ci moo tax man maa ngi baamuwaat ne usallimu alayhim ukarriru taslima maa ngi baamuwaat waat julliwaat ñoom na xam ne saa yu ma sama làmmiñ àndul ak gaa yi julli rek yàlla du nangu ñaanu kenn moo tax ma di baamuwaat sama làmmiñ itam di julli ci yonente yooyu ndax yàlla yërëm na ëllëg loolu moo ko deful kenn di yàlla du nangu julli ci ñoom nee na itam ñaan bi ñuy war a nangu ñaan dëgg dëgg dëgg mu ne amu a ko sama xol lay bàyyee ko sama xol bu ci dalu rek ban ñaan bi ñu ko nangu waaye itam may naa leen ci sama xol ak sama mbaax itam yàlla nangu seen ñaan boobu ne bu ma yàlla du ko nangu jamono bu nekk man maa yore la koy doxlo mu ne si biir loolu itam sa tur Muhammad boo gisee du feeñ itam mu ne ñaan ba ma lay ñaanal yàlla nangu ko fa jamono bu nekk ngay gën di bees nee sax ñaan boobu sama làmmiñ moo ca dugg waaye bu ca dugg loolu nga am ci kulli jamono bu mun ci jamono ak bu muy jamono bu mun ci doon bala lay bala yàllay sàng pour jox la la mu lay jox mu ne man maa doon sànq ndox ba di ko jox mu la koy sànge mu ne itam nguuru yàlla bi ko yor itam lay yore sées sées eh, sées ya nga xam ne ñoo yore nguur ba ci boppam ñeena mën a Mohamed yow yaay ministère yàlla waaye premier ministre ba mu ka muy njëkk a ci ay mbiram man lay doon bu ma ci dugalul sama lamiñ du dogal dara waaw nee na nag yow yaay ministère am ci kaw suuf lu mu fi war a dogal yow la koy jaarale waaye man tam man maay suñu lettre yi nga xam ne mooy ñëw ci yow dafa wax ne comme que moom moo di nguur nguuru yàlla moo yore fee kenn yi ko yore moom la mu ne kon naka lañu mën a toppee Muhammad te ki yore fee su nguuru yàlla toog waaye bu dul woon bañ a feeñal boppam ak bëggu ngiram ni mu nëbbatu kon Muhammad ci boppam kenn du ko topp li ñu oote moom day day li Muhammad di woote pour yóbbu fa jaam ñi nee na moom moo ko yore te moom moo koy jëf waaye bañ a feeñal nag ka këram Muhammad daal loola tax mu bàyyi Muhammad muy wér loola bëgg rasulullaay màngal maanaam alal bu dul jeex la kenn xamul nu mu toll noflaay la itam waaye la ngay bëggee Muhammad ba ca am noflaay ne ne man maa yore loolu kon ku ko soxla da ngay ñëw ci man man bàyyi ma jox la ko nee na doy lu itam doy na waaye teddaange bi nga xam ne moo loo xam war a séddale ëllëg ne na ka koy jox kay jëm koy séddale na man maa ko yore ndax li nga xam ne moo di moom la Muhammad di jaarale yoon bi nee na la tey loolu man maa ko tey ba tey kon ku ko soxla ngay ñëw ci man nag ma jox la ko ba pare nag bu ëllëg yi sax doo xam ne sedd yaay sedd sa mu ne yonent yàlla yëpp Muhammad mooy seen jiit waaye itam Muhammad ko ko téye ba itam njiitam du fo nguuram du folleeku mu ne na man ci laa bokk ñen na ko daan dimbale itam ba mu seen di tag naan neemal na fi wa neemal mawla nee na man lii bokk naa ci neemal na fi bokk naa ci neemal mawla ne bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wàcc di yore mbootu xeex ya pour yëkkati baat yàlla ci daane te ci baat itam baat la man maa ko yore ñëw di bëggal ñëpp pour yóbbu leen ajana fekk ajana boobu lakk ka cay a dugg man maa koy distribuer benn par ma joxul place ëllëg doo may joxe place pour nga am sa place pour assurer ko ñun ci ma jox la ko fii ba mu wóor la ne bu ëllëgee boo demee am nga place teddaanga ya dañuy naan ci biir tool yooyu ëllëg itam teddaanga boobu kay joxe ndigal pour ñu joxe ko man la kon bu ñëpp utijee Muhammad Muhammad da leen daan lu leen kat mbir ma ka ko yore moo di bàyyi ndax man wax moo yore mbos ba zaahir bi nag man naa ko yore waaye nag la nga xam ne moo leen di ëggale mu ngi man mu ne kon bu nga ñëwee ci man nag bu ëllëgee kenn du leen sedd yéenay dem tànqal seen bopp ci biir banneex yooyu كبيرا nee na ba Muhammad yoree nguur ba nguur ba mu toll woon dafa bari woon waaye la muy bari bari itam tuuti laa jox ko ci jox ko rek xam ne bu ma ko joxee lépp dina mandi ko ma antal waaye nag ma yore nag la ca gën a ne nag kooku nag utuma ci ka nga xam ne moo jàng la Muhammad indi mu di munjir bi mu di alquran bi waaye man da ngay ñëw ma wan la ma sol ko ci yow ba mu wan la ne foo toll rek wan la ne am nga place yàlla te yàlla ma jàng gisante borom كان كثيرا وقد كنتم ذلك الملك الملك جميع الناس وقد يتها بك فوق معارف تراهم سقوطا المقام مصيرا awliyaa yi ba ma leen di jàpp ñoom ñëpp dañoo xam ñu ne tëpp kenn waxatul ñëpp ne teg ma duna leen ci leer ya ba ñu naan ba man di nag ma tàpp tàppal leen ñoom ñëpp ñu jóg ba ñu jógee nag dañu ne kenn dootul Mouhamad yaay Mouhamad man la leen nekk mbir mi nag moom Mouhamad jàll ci Mouhamad jàll ndax daane bi warul daan ñu ne bu ëllëgee itam ñoom ñëpp bu ñu kiitee ne am na ku ñu àndaloon ëllëg te kooku du Mouhamad boobu nee na Mouhamad ba ñuy wax ne moom moo ñu ci ñu ëllëg bu boobaa Mouhamad day ñëw ci man ma jox ko arlu par mu door a dem suñu diggante arache nee na bu ma bu ma ko digal Mouhamad Mouhamad du ràmm kenn nu waaye itam dinaa ñaanal Muhammad itam ndax moom tamit jàmbaar la te ñu mën a di ko yàlla jox waaye itam man nii nga xam ne itam man maa téye mbootam ci boppam itam bu ngeen xamoon fi mbir mi fu mu nekk rek di ngeen gaaw ci ñëw man ba sol leen ko bu ëllëgee ngeen xam-xam ñu jëm jiital itam suñu gis yi gis waaye itam la nga xam ne moo jiitu moo di man nit ñi dañ ko xamul itam te man wanewuma sama bopp waaye ku mu ñëw ci man nga xam ne nekk ci man nga xam ne man maa jiitu te maa ko yore mu ne yàlla ba mu ba mu nga xam ne lan la jox Muhammad la mu koy jox di ko te coppati di ko jox dama dem ba fa ma fa yàlla war a tibbale Muhammad ma dem taxaw fa bu naree ëpp ma ne ko wàññi Muhammad du ko antal bu bu naree wa yées itam ma ne ko yokkal Muhammad loolu dina tuuti ci moom nee na bi Muhammad joxe la mu joxel yépp nag na ko daan accordé nag ñëpp ku ci nekk sama fit laa doon jël jox nga mën a dimbale Muhammad ne ku ma bu ma leen bàyyi woon kenn du ñu la sama sang Muhammad dama xam Muhammad dama Muhammad même ma fonkee fonkaw ko kenn na xam na fa ma jaaraleeg moom itam ñu yàlla ci boppam balaa doon jox kenn man lay jox kaas ma jox ko Muhammad bu naan par mu door a gestu nag ñamu daan àndal ma jox ko te toujours itam Muhammad tam noppam ci man la ko doon bàyyi botam ci man la doon xool waaw mosul am benn jamono boo xam ne xoolatuma mbaa mbaa déglootuma bu ma déglootul lootul dé dootul dégg moo xoolatu lootul gis. waaw. <laughs> li sama da mooy Muhammad sama raw da moo Muhammad Muhammad moo man itam na mu doxale woon ay mbiram da ngeen seetloo sama nga xam ne laa doxale sama lépp ci la ma nëbbu moo gën a ëpp nag ci la Muhammad nëbbu ndax Muhammad la mu nëbbu man maa ko ko doon nëbbu te man sama mbir dama ko nëbbu lépp te bu ngeen seetee li Muhammad doxale mbiram nga xam ne laa doxale sama lépp dinaa ko ñaanal yàlla di gën a puus diinam bi rek muy gën a toog waaye xam naa ne mbir mi la mu nekk ci man ku ko xam itam dootoo faale Muhammad bu may bu ngeen may gis ak bu ngeen may gisul naa ngi ñaanal Muhammad na sama lamañ bu tàggee bañ ñaanal Muhammad dootul lekk te Muhammad ne حيل لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا حيل لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا حيل لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله la